fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffil arba'iin wa an Salmaan ibn Aamir radiyallaahu anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa aftara axadukum falyuftir calaa tamr fa innahu baraka fa in lam yajid tamran falmaa fa innahu tahuur wa qaal assadaqatu cala almiskiini sadaqa wa cala di rrahimi sintaan sadaqatun wa sila xadiisun xasan rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasan kon al imaam al xaafidu nawawi rahimahu llahu taala muy ñëw ci xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro trois cent trente deux ci jotaay bi ñu génn gisoon nag xadis numéro trois cent trente un ñetti téeméer ak fanweer ak benn nekkoon xadis Seydina Xaalid ibn Zayd di Seydina Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu mu ne benn waay anna rajulan qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam axbirnii bi'amalin yudxilunii al-janna yudxilunii al-janna gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna waa ji ñëwoon ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaare ma jëf joo xam ne bu ma ko jëfee moo may yóbbu aljanna tey nag ñu war a gis kon ci buntu ci ci too ci garab gii ci tool nit ñu sell ñi garab numéro trente quarante ba léegi quarante ñeent fukk di wax ci baaxe ji ma ci say waajur ak di jokk mbokk mu ne waan salmaana mu koy jële ci saxaaba boo xam ne salmaan la fëgg man al faris ne noonu al faris yi yoo xam ne saxaaba yi denn salmaan kese jël ah <laughs> salmaan ibn amir kii Salman ibn Amir ibn Aws la tuddoon ad-Dabbi al-Basri rahimahullah wa radiya anhu saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala nee na idaa aftara ahadukum bu kenn ci yéen dogoo mooy bu wooree bay dog fal yuftir na dogoo ala tamrin ci tàndarma na doge tàndarma fa innahu baraka ndax tàndarmakat bara baraka borom bi da cee def barke bu ruy de <coughs> waaw mooy baraka la waaw mooy borom barke la borom liiw la gu yo- gu yaatu sax waaw waaw <laughs> daa am yiw yu bari lu muy yu ciy jële ci roy gi ngay roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci loolee ak yi ci borom bi def dëxëñ ko ci tàndarma waaw mu ne fa in lam yajid bu dee ne waa ji woor ba mu waree dog trouvé wul li nga xamante ni nii mooy tàndarma kon nag lu muy def mu ne falma ne comme que tàndarma na na doge ndox mooy na naan ndox fa innahu tahur ndax ndox kat dafa jégg dayo ci laab waaw <coughs> moom ndox waaw <coughs> te ni muy laabale biir noonu lay laabale biti mu ngi noonu le léegi nag mu ne wa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ci ne as-sadaqatu ala miski ala al sadaqatu saraxe ala al-miskin ci ki ñàkk sadaqa lool ab saraxe la wa ala zir rahimi kanta ki nga xamante ne nii dangaa bokk ak moom ak ak ak ak mbuumu njurukaay sintaani kooku ñaar la nga ci am ñaari yool sadaqatun di nga yoolu sarax wasila ak yoolu jokk mu ne xadiisun xasan mu ne xadiis bii de la bu baax waaw rawaahu soloonok at-Tirmidi muy al imaam at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala bi ko soloowee mu ne xasan lii de xadiis la boo xamante ne nii bu baax la kon noonu la al imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu taala daal di soloowee waaw nag xadiis bii war na ñëwaat xadiis mille deux ci téere bi ci téere bi taala voilà léegi léegi mu def ana kan est moo ko solo ñu ne la déedéet ibn Muhammad solo na ko na ko noon al Abu Dawud ak al imaam ak Ibn Maaja mooy qad rawaahu ashaabu sunan al arba'a boroom ñeenti sunan yi daal dinañ solo ñoom ñëpp ko solo ak al ibn Muhammad. rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu Tirmidi rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabu zakaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi sadaqati ala dhil qaraaba mu ne haddathanaa Qutaybatu mu ne ki ñu nettali mooy Qutayba di Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah ath-Thaqafi al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Sufyaan ibn Uyayna mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali al-Kuufi al-Makki al-Kuufi al-aswal al-Makki an Aasim ibn al-Ahwal moo ko jëlee ci Aasim ibn al-Ahwal di Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdirrahmaan ñii ne Abu Ubaydillah Abu Abdillah la al-Basri al-Qaadi juge la woon rahimahullahu ta'aala an Hafsata bint Siriin moo ko jëlee ci Hafsa bint Siriin Seydina Muhammad ibn Sirin Hafsa bint Sirin al ansariya al mooy sëram la woon mooy waa banu yu tedd yoo yu barkeel yoo yële nga xam ne al anasiya Anas moo doon seen jaatige rahmatullahi alayhi ah, rahmatullahi alayha hmm. eh, Hafsa bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën ci doo ci taabi'i yu jigéen waaw mooy ñi topp ci saxaaba yi moom mi bokk ci ñi ci ëpp ngëneel Hafsa bint Sirin an ar-Rabaab moo ko jële ci ar-Rabaab muy ar-Rabaab bint Sulay' hmm? umm ar-Raa'ihi ad-Dabbiyya al-Basriyya radiyallahu anha rahmatullahi alayha an ammiha moo ko jële ci ki nga xam ne bayti xam la di Salmaan ibn Aamir ah. Eh, waxoon nañ la ko ibn al ibn Aws ad-Dabbi al-Basri saxaaba yonent bi alayhi salaam yablughu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muy jotale wax ji yonent bi alayhi salaam mu ne annahu qaala idhaa aftara ahadukum falyuftir alaa tamrin fa innahu baraka fa in lam yajid tamran fal-maa'u fa innahu tahuur wa qaala as-sadaqatu alal miskiini sadaqa wa hiya alaa dhir-rahimi thintaan sadaqatun wa sila mu teg ci wa fil baabi an Zaynab imraati Abdillah ibn Mas'ud mu ne ci bunt bii nag xadis bu wax lu mel nii hmm, di wax ci wàllu uh, bo saraxee ci li nga xam ne say way mbokk sintaani ñaar la mu ne loolu eh, di nga am aj eh, payuk <coughs> ku saraxe waaye payuk jokk mu ne bunt bi imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne buntu bi nag xadis bu mel nii jële nañ ko ci ki nga xamante ne Euh, an Zaynab imraati di soxnaay Abdullah ibn Mas'ud gis nañ hadisa wa Jaabir Zaynab Jaabir wa Abi Hurayra dak adi Abu Hurayra mu ne hadisu Salman ibn Amir hadithun hasan waaw mu ne euh, kanta hadisu Salman ibn Amir bi hadis la bu baax la moo tax imaamu Tirmidhi imaamu Nawawi mu ne wa qaala hadithun hasan mu ne war rabaabu rabaab bale hiya Ummu Raa'ihi bintu Sulay'a mooy euh, doomi ki nga xam ne Euh, Rabaa mu euh, Ummi Raa'ih di euh, noonu lañ ko doon dàkkantele di doom Suraya mu ne wa hakadha rawaa Sufyaan ath-Thawri an Aasim an Hafsa binti Siriin an ar-Rabaab an Salmaan ibn Aamir an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwa haadha al-hadiith wa rawaa Shu'ba mu ne imaam Shu'ba nag solo na ko an Aasim jële ko ci Aasim moom xam nga fii dana Sufyaan moo ko jële ci Aasim léegi nag Aasim al-Ahwal lii nag Shu'ba da koo soloo tamit an Hafsa bint Sirin moom mu jële ko directement ci Salman walam yadhkur fii an ar-Rabaab mu ne wa hadithu Sufyan ath-Thawri wa Ibn Uyayna asah waaye nag hadithu Sufyan ath-Thawri ak Sufyan ibn Uyayna moo gën a wér Ibn Awn noonu la daal di eh, eh, soloobe <coughs> kon mu ngi noonu mu wa Hisham ibn Hassan na ko noon Hisham ibn Hassan soloo an Hafsa bint Sirin an ar mu indi ar-Rabaab contrairement ak Shu'ba càllalem am na nag xadis bi ñoo xam ne dañ naan wirul waaye imaamu Tirmidi lii wér na moom dana baax na xadisun xasan la te ni nga xamante ne ni al imaam ibnu Xuzayma yi daal na koy solo na ko na al imaam ibnu Hibbaan indi nañ ko ñoom ñaar ñëpp ko ci nekk sa saxiix wala al Haakim solo na ko tamit mu ne wa hada wa qaala saxiixul isnaad waaw mu ne lii de sanadam bu bu bu dëgër la na ko noonu kon nag mu ngi noonu. Euh, wallahu taala alam ci wàllu càllale léegi kantaa mu des léegi ci njàngale <coughs> njàngat yi nga xam ne ñoo ci nekk kon mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa wax côté boobu duñ ci taxaw mooy côté boo wooree ila aftara ahadukum falyuftir ala tamr ay gëneelam loolu buñ ñëwee ci bunt yi nga xam ne mooy wax ci côté boobu dinañ ci wax insha allah ci wàllu koor yooyu moo tax fii bon dañ ciy doyloo rek li nga xamante ne Euh, moom la wax nii ne képp koo xam ne bu kenn ci yéen euh, dogee fal yuftir ala tamr na dog ci tàndarma waaw mooy na utilise li nga xamante ne mooy tàndarma daal di koy doge li nga xam ne kooram waaw léegi li nga xamante ne nii nag noonu la mooy euh, bu amul tàndarma moo dañ koy dégg ndox ndax dafa jéggi dayo ci laab tàndar ma daa bari barke yonent bi alay saa saa moom la doon doge li digg nag moo yu tuul voilà mooy nga dog ci lu tuul ñett bu dee amoo ñett yow benn nga yor nga jàpp ci ci benn waaye nga jombalee ñett boo amoo euh, bu dee da ngaa jël ñeent teg ci juróom muy loolu mooy yu tuul moo gën loolu kiiwul nag nga naan ndox euh, loolu baraka la insha allahu taala kon mu ngi noonee léegi nag mu wax nag lii nga xam ne moo lëkkaaleeg bunt bi mu ne wa qaala yonent bi saa saa dégg na sadaqatu ala miskin sadaqa sarax bi ngay sarax ki nga xam ne miskin la bi ngay sarax ki nga xam ne mooy miskin la loolu euh, kii la loolu euh, saraxe la voilà te loolu yàgg nañ ko fee gis dinaarun gisoon nañ xadis boobu anfaqtahu ala miskin wa dinaarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinaarun anfaqtahu ala raqaba a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik allah kon loolu lañ gisoon foofu rek mu daanaka moo nekk nii yonent bi alayhi ne woon ab diinaar boo xamante ne moom nga jël daal di koy saraxe dépensé ko hein ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, ci yoonu yàlla wala boo xam ne da ko def tuddoon nañ ko fan yi tamit mooy ci koo xamante ne nii dafa dafa ñàkk wala ab raqaba koo xam ne danga ko dimbali mu libre wala ki nga xam ne naar ba nga xam ne moom nga jël def ko ci li nga xamante ne nii mooy euh, sa mbokk mu ne lool nag bi ci gën mooy li nga xamante ne nii mooy bi nga xam ne moom nga def kii li nga dépensé ci sa ñoñ kon nag loolu di wane rëyaay ji moo tax mu ne ndax loolu ñaare ci am te moom la waxoon Seydina Seydina Bilal radiyallahu anhu bi ko sayyidatu Zaynab ñaari Zaynab yoo yële ci kaw ñu ne keneen ki beneen jigéen bi Zaynab la tudd voilà dane leen lahuma ajraan yi dane sayyidina Jibril Bilaal radiyallahu anhu ñoom am na ñaari pay ajrul qaraaba waaw am nañ payu jege ñaale mooy ci jokk gi ñuy jokk seen mbokk waaye wa ajru sadaqati ak eh, eh, payu li nga xam ne mooy saraxete yàlla tax kon nag mu ngi noonu moom la wax nii nekki ki dépensé ci miskin as-sadaqatu ala miskin benn sarax kese la tudd waaye wa ala wa ala dhir rahimi ci ki nga xam ne moom sa way yéen a bokk joomu joo njurukaay wala sa bokku la kooku fintaani ñaari fay ngay am sadaqa payu euh, euh, ku saraxe waaye wa sila ak jokk kon nag mu ngi noonu kon loolu leer na ak lëkkaale mu suñu bi léegi nag al imam al hafiz an-Nawawi mu daal di ciy beneen xadis waaw mooy xadis numéro trois cent hein trois cent trente-trois mu ne wa an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kaanat tahtii imra'atun wa kuntu uhibbuhaa wa kaana Umaru yakrahuhaa fa qaala lii talliqhaa fa abaytu fa ataa Umaru radiyallahu anhu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa zakara daalika lahu fa qaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam talliqhaa rawaahu Abu Daawud wa Tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon lii nii moo di beneen waaw. <laughs> mu ne waan trois cent trente ak fanweer ak ñett mu ne waan Ibn Umar hadis mu ngi koy jële ci doomi Umar mooy Abdallah waaw moom ne leen doom ne buñ ne Ibn Umar comme Ibn Abbas muy Abdallah ku ci nekk Abdallah ba leen ci jublu Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kaanat tahti imra'a daa ne woon ci sama ron benn jigéen boo xam ne sama soxna la woon uhibbuha ma soppoon ko lool waaye wa kaana Umar wa kanta sama baay da di Umar ibn al-Khattab moom radiyallahu anhu yakrahuha moom moom bëggul woon bi quoi <laughs> fa qaala lii nee na nag sama baay ne ma talliqha Seydina Umar ne ma Abdallah faseel sa soxna si yeewi ko nee na fa abaytu ah man nag ah, ma bañ quoi <laughs> fa ata Umar Seydina Umar daal dem dikkal yonent an-nabiyya yonent bi alayhi salaam fa zakara dhalika lahu mu tuddal ko lool ne ko bon mooy abdallah soxnaam si <laughs> nee naa ko mu fase ko moom bëggu koo fase léegi nag nee na <laughs> fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma fa zakara dhalika lahu fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam an-nabi talliqha ne ma eh abdallah faseel sa soxna si comme li sa baay wax rawaahu mu ne hadis bi solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi wa Tirmidhi ak imaam Abu at-Tirmidhi Abu Isa wa qaala mu ne xadiisun lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér la al imaam est ce que ñoom ñaar kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaam Ahmad ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullah ala al jamii solo na ko al imaam Abu Daawuud mu ngi koy ci awwalu kitaabul ad kitaabil adabi baabun fii birril waalidayni mu ne haddasanaa Musaddadun muy mu nekk ñu nettali Musaddad Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id al-Ahwal rahimahullahu ta'ala an ibn Abi Dhib moo ko jëlee ci Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhib mbokk Imam Malik Abul Harith al-Madani Madina leen dëkkoon Ibn Abi Dhi'b rahmatullah alayhi ñoom Sulaymaan ibn Bilaal ak yooyu imaamu Maalik ñoo doon dundandoo foofu rahmatullah alal jamii qaala mu ne haddathanii Xaali Ibn Abi Dhi'b mu ne sama nijaay moo ma nettali di al-Haaris mooy al-Haaris ibn Abdirrahmaan ibn al-Haaris ibn Abi Dhi'b rahimahullah Abu Abdirrahmaan mu ne moom moo ko nettali an Hamza ibn Abdillah ibn Umar mu jël ko ci Hamza ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattaab ci doomi Abdallah ibn Umar tuddoon Hamza radiya rahmatullah alayhi abu umara al-qurashi al-adawi al-madani mooy doom ji moo ko jëlee baay bi mooy <laughs> ibn umar annahu qaala kuntu mu ne mu <laughs> baay ji ne doom mooy ne mooy ne gis xam-xamu diine amul amul amul man nag lii rus naa koo wax baay ji expérience u ci wàllu sëy la nettali doom yi ndax daa am jàngale yonente mi alay saa ne leen kaana di ko wax doom ji <laughs> ko jàngal ñoom doom ji <laughs> la mu ne kaana ndax imraa man nag seen bàyyi voilà wala man damaa woon <laughs> voilà nekkoon sama ron benn benn jigéen benn soxna wa kuntu uhibbuha dama ko soppoon lool nag man seen ba yow mooy ah, nga koy léegi ah. wa kaana Umaru kanta seen maam nag di Umar <laughs> yakrahu waa bëggu ko woon de fa qaala lii mu ne ma tabliqha mu ne wa ya Abdallah fasal sa soxna si fa abaytu ma bañ <laughs> fa ataa Umaru sayyidina Umar dikkal an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara dhalika lahu fa qaala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam talliqha waaw <laughs> nee na yeneen tubaab yi saa salaam sayyidina Umar dikkal yeneen tubaab yi saa salaam kii bokk eh, yow waaw yeneen tubaab yi saa salaam tuddal ko affaire boobu yeneen saa salaam ne ma hey talliqha fase ko noonu la ko al imaam al Abu Dawud daal di ah, daal imaam Abu Isa Tirmidhi mu ngi koy indi ci abwaabu talaaq wal li'aan an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun ar-rajulu yas'aluhu abuhu an yutalliqa zawjatahu bunte yi mu def eh, góor gi bu dee baayam da koo laaj digal ko ne ko fasal sa soxna mooy haddathanaa Ahmad ibn Muhammad mu nekk ñu nettali mooy Ahmad ibn Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Musa Abul Abbas al-Marwazi as-Simsari ah, Abul Abbas rahimahullahu ta'ala qala anba'ana ibn alhamdulillah ibn al-Mubarak ñu nett xabaar mooy ibn al-Mubarak ibn Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah alhamdulillah at-Tamimi Abu Abdurrahman ah, al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala akhbarana dañu xabaare mooy ibn abi Dhi'b gis nañ ko sànq Muhammad ibn Abdurrahman moom sa maamam koy dàkkantele ibn abi Dhi'b te Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn abi Dhi'b du dóoru ñëw hmm? rahimahullahu ta'ala an Hamza ibn Abdillah ibn Umar gis nañ ko sànq ibn al-Khattab an annahu qaala kaana tahtii imra'atun uhibbuhaa wa kaana abii yakrahuhaa fa amaranii abii an utalliqahaa fa abaytu fa zakartu bii da ne xam nga da ne Seydina Omar moo ko tuddal riwaay yëpp même Seydina euh, Imaam Ahmad yeeg yooyu yëpp da ne kii euh, moom Seydina Omar moo dem wax ko Yonent bi saa saa bu Imaamu Tirmidhi nag fa zakartu zaalika la wax ma tuddal mbir moom yee yonent bi alayhi salaam fa qaala mu ne ma yaa Abdallah ibn Umar yow Abdallah ibn Umar talliq imra'ataka waaw kon fasel sa soxna <laughs> mu ne hada hadithun hasanun sahih innama na'rifu min hadith ibn abi kon mu ngi noonu kon hadith bii nii <laughs> premièrement kon liñ ciy jàng mooy e, gis nga Hamza ibn Abdullah ibn Umar liñ doon mooy xam-xamu diine noonu la waaw mooy amul tabu naan doo gis nga saxaaba ñoom dañ doon ànd ak nañ la keroog Seydina ay doomam la Ibn Umar doon toog yeneen tool yi sax sax dinañ jàng Seydina Abu Bakr Seydina Abdurrahman Ibn Abu Bakr ñoom ñëpp ñoom Seydina Ayda doon yi sax sax la nga xamante ne nii Amr ibn Abul Hasan ànd ak doom yi dem fekk Abu Bakr sax mooy sax loolu dafa bari woon waaw amuñu ci woon benn chef da gis koo xam ne yaa sa doom yéen a bokk ay sëriñ waaw yéen a bokk di jàngaloo comme rek bu dee léegi nii loolu day am ba léegi yow bu dee daayira boo xam ne wala koo xam ne xam-xam ngeen fay jàngale yow booy dem di yóbbaale say doom ka fay jàngale di jàngale ay xadiis ak alxuraan ak yooyu mooy yow sëriñ boobu yàgg sa dooma ko bokk loolu rafet na lu nag mooy yoon bi voilà mais ay yow léegi bu ngeen di ut xam-xam wala di waxtaane xam-xam xale yi nañ nekk fee jox leen téléphone bi ñuy fo ak nekk ci télé yi nan ngeen bëgg ñooñu xam dara tamit nekk imprégné wu ci xam-xam bi déedéet waaw te tamit mooy yow sa expérience liñ ciy jànge sa expérience baax na nga koy nettali waaw xam nga na ne ah bon loolu ab fase la woon boo xam ne man bon damay damay misère boobu ma ko fàttali ko quoi parce que femme boobu ni ma ko soppi woon <laughs> xam nga temps yi la gisoon nañ bi mu ne bi mu ne dama amoon benn jaam boo xamante ne <laughs> dama koo soppoon lool waaye mooy bi ñuy gis hadith Seyna Anas bi mu eh, Abu Talha kaana Abu Talha min akthari al ansaari naal eh, eh, min ansaari maalan min naxla boo ko dañu ëpp alal ci wàllam xaar ci wàllu alalu tàndarma bi tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wàccee du ngeen daje wàccee saa tool bi ba gën bëgg mooy bayu roxaa joxe naa du moom kese moo ko dox Seydina Abdullah ibn Umar nee na damaa amoon jaam boo xam ne bu jigéen boo xamante ne nii ni ma ko soppe woon bëggoon ko lool bi aay boobu wàccee ma ma ma libéré ko te yàlla tax mu naan bu ma naa dellu dinaa dellu ci loo xam ne lu ma bàyyi woon ngir yàlla la jaam damay dellu ci pare dal di koy daal di koy daal di koy daal di koy denc soxna waaye comme ko saraxe woon libéré woon bàyyi ko mu dem ngir yàlla moo tax delluwaatu ma ci waaw <laughs> bii nag mooy loolu lépp mu koy nettali waaw mooy nettali sa kii am na yoo xam ne pour ñoom non non non non loolu c'est tabou non ah waaw bu dee yow moom doo boroom xam-xam te jàng lislaam ñoro la mooy xam-xamul islam waaw yow moom de son expérience bon jarul nga koy nettali fu ne quoi bu dee ne di jaakaar nga ne de toute façon bu dee du jariñ quoi mais bu dee boroom xam-xam bi mooy fi mu jaar dafa baax di ko wax même ñi nga xam ne ci biti nii da gis ne bon du lu neex a nettali wala du lu xaw a rafet ñi ko ñenn ñi jàppe alors que lu rafet la voilà ndax loolu mooy ba ñu xam ne saxaaba yi ñi dañ doon fase waaw li li li ñuy dal ci suñu dund nii buñ jàpp ne am problème wala kii sa baay ñëw du du du du du du neexook sa boroom kër wala sa sa yow euh, ndaw si du neexook sa boroom kër walla boroom kër gi yow ah doom bi yow du neexook sa jabar mais loolu da xew temps yeneen bi alayhi salaam bu ko doon rek voilà ñu xam ci ne loolu dañ doon dund bu nekkul woon ci ci asamaan si wala feneen ah al malakuut ak yooyu déedéet xaalamul xay ah, fii lañ ne ashahada ji xam fii àddina bii nii lañ doon dundoo asamaan si ñu tiim moo leen doon tiim suuf sii di ñuy dox ñoom moom lañ doon dox waaw waaw <laughs> te ko dund woon laqad xalaqnal insaana fii kabad ci dang dang lañu borom bi dund ba bind du jaas muy muy dal sa sa sa bul foog ne sa bind sa dund gi daal long fleuve tranquille la boo xam ne da ngay jàll rek lépp di neex déedéet dina am léeg-léeg lu naqari <laughs> waaw <laughs> mais teewul expérience am boobu mu nettali ko quand même ba doom ji fekke ko ba ku koy nettali ni mooy Hamza ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anil jami' <laughs> waaw <laughs> mu ne damaa amoon benn fa maam boo xam dama ko bëggoon moo tax li wax naan diw dama koo sopp loolu dafa baax waaw waaw waaw yaa Mu'aaz wallahi inni la uhibbuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana yow Mu'aaz wat naa ci yàlla yow dama laa sopp waaw Seydina mi ñu doon gis hadiisam yaa nee na damaa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis baa ngi ci saxiix yi man ahabbu naasi ilayka mu ne waaw ban kan ci nit ñi gën a sopp nee na mu ne ma Aïsha waaw mooy ne damaa sopp sama ji sama femme sama soxna loolu dafa baax di ko déclamer di di ko di ko di ko di ko di ko di ko wax di ko exalter wax di ko mettre en évidence waaw. <laughs> waaw léegi yooyu yëpp nag duñ ko def ñu jàpp nag bu ko caaxaankat yi def ñu naan ndeysaan ñoom ñoo xam bëggeel ñoo xam nangam parce que tam mooy ma doon wax rek li fi diine jàngale bu ngeen ko fi bàyyee <laughs> da ngeen koy jéebaani feneen di ko fortaatu feneen di ko sàcc feneen wala dem feneen naan da ngeen ko fay ut te ñooñu ci lu xaram kese ngeen koy jëli ci ñoom ndax nga amuur ya ñuy wax du amuuru takkante dara waaw amuuru xaram taw faw ko xaram kese la daara <laughs> mu ngi nii mu man dama ko soppoona ah femme boobu dama ko soppoon bu baax sama soxna soosu waaye nag wa kaana abi yakrahuha ah <laughs> sama baay nag Omar <laughs> bëggu ko woon loolu wa kaana Omar yakrahuha ah loolu nag day wane ne Seydina Omar est-ce bañoon rek parce que sa tête non mooy dafa am jikko yu mu gisoon ci moom yoo xam ne neexu ko ci wàllu diine loolu voilà loolu kese la parce que xam nga boo bëggee liñ naan l'amour aveugle waaw bëggee léegi yet man na laa nëbb ay ay mbir waaw waaw ndax ki nga xamante ne nii eh, da ko bëgg kenn léeg-léeg ay défaut ay météo du ko gis ndax bëccël gaay tax mooy suul yooyu yëpp côté yu négatif yooyu yëpp day suulu ci biir sopp gi ko sopp léegi nag un observateur koo xam ne un ne ku yor benn eh, taxaw ne ne moom mooy seetlu ba ne kii est-ce que lii bëggeelam kii kii bëgg gi mu bëgg kii baax na wala déet waaw. ndax <laughs> Seydina Omar rek c'est sûr que looloo taxaw waaw moom loolu la gis que ne non femme bii nii daal am na jikko yoo xam ne di ko yor moom moom santu waaw te comme que doomam la am na ci moom autorité moo wax moom ne ko nag digal ko waaw fa lii moo tax mu ne nee na mu mën a tolli xaar ah, dañ ciy gis ne boroom kër gi euh, baay bi am na plein droit bu gisee kër doomam loo xam ne du noonu mën a ko soppi ko te loolu moo doon. nettali Seydina Abdallah ibn Abbas bu gudd ba muy wax Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci Sahih Imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci la ñëw <laughs> euh, ba Seydina Ismaïl sañ ci kër Makka moom mu jóge Jérusalem fële ca al-Quds daal di ñëw seet si ko bi mu ñëwee fekk fa soxnaam Seydina Ismaïl génn alayhi salaam mu agsi laajte nuyoo laajte mais ci gàttal daal ndaw si accueillir ko accueil bu bu bu bu jaaduwul daal boo xam ne rafetul dara waaw mag mu toll ni moom ak fa mu jógee yooyu xamul kan la waaye accueil bu baaxul waaw waaw daloolu ko dal dalu ko kii ko walla góor bi foo jóge ak yooyu walla xaw di xaw ngaa sonn ak yooyu waaw sama boroom kër bi moom xam naa toogal rek moom toogal léegi mu ñëw déedéet duway accueil bu ñaaw la ko teeru bu boo xam ne bu bu bu bu amul benn benn benn qualité la def ah Seydina Ibrahim alayhi ne ko man maa ngi dem bu ñëwee ne ko buntu këram gi na ko soppi waaw bu dem xoolal lool ku jógee Jérusalem ba foofu <laughs> mu dem <laughs> waaw lool Seydina Ismaïl ñëw ci ginnaaw xaw a sentir ne fii daa mel ni am na ku fi jaar mu ne ko xaaru sax ndaw si dëkk yi mu ne daa mel ni amul ku fi jaaru mu ne ko waaw am na ku fi ñëwoon de mu ne ko mu ne ko génn góor la waaw mooy mag la daal mais mu ne ko lan la wax mu ne mu ngi lay nuyu te nee na sa buntu kër gi na ko soppi <laughs> mu ne ko kooku xam nga mooy kana <laughs> kooku sama baay la man Ismaïl alayhi salaam kooku mooy Ibrahim alayhi wax jim wax nag naa soppi sama buntu kër xam nga mooy lan mooy yow mii naa la bàyyi naa la libéré naa la wacc waaw naa la di naa la divorcé waaw waaw mu daal di koy bàyyi fase ko ndax lan ndigalu baayam te sax waxu ko directement mais bi bi bi waase pas par intermédiaire waaw moo tax fase day mën a nekk eh, ndénkaane day mën a nekk bokk ci wàllu eh, koo yónni wala ab lettre wala loo xam ne leer na certifié ne lii yaa ko bind wala lii sa message la boo xam ne yaa ko bind wax ko walla yaa ko wax sa vocal bu leer nañ ñépp xam ne yow la te sa numéro boo affiché yooyu nga wax dénkaane yi mbir wala fase loolu daa leer nañ <laughs> voilà léegi mu def loolu ay jamono di dox jamono di dox Seydina Ismaïl alayhi salaam fekkaatu ko fa bi ñëwee daal. mu fekk fa beneen jigéen boo xam ne nag da koo dalal waay waay góor gi ah dalal ak jàmm foo jógee wax yu mel noonu rek ah yow sonn nga de ak yooyu toogal may ko mu naan toppatoo ko kii ko mu ne ko man aw ma toogaay dama doon laaj Ismaïl laa doon laaj mu ne ko moom nag dafa génn mais dina ñëw xaaral di ko xaarloo waaye dina Ismaïl Ibrahim ne ko alayhi salaam gërëm bàyyi rek ma dem. <laughs> mu ne ko waaye may muy dem mu jox ko ndénkaan ne ko sa boroom kër bu ñëwee ba léegi wax ko sax man maay bàyyi sa boroom kër déedéet Allah Allah huwa al-Xaliil alayhi salaatu <laughs> waaw <laughs> ne ko bu ñëwee <laughs> ne ko nuyul ma ko jottali ma ko sama nuyu sa ne ko buntu këram bi fi mu nekk noonu la na ko saxal waaw na ko jàpp bu baax bu mu ko soppi noonu la mu dem yoonam Seydina Ismaayil ñëw ca gannaaw ga alayhi salaam ndaw si ne ko yow de góor gu baax jaaroon na fi eh góor gu baaxe noonu ñëw na lu nekk nag wax naa ko def naa lu ne fexe ku fi téye waaye daal nee na ma day dem ci yoon na ne day dem mu ne ko waxu la mu ne ma sii nee na ma kay nee na sa buntu kër gi nee na na nga ko téye fi mu nekk noonu la na ko saxal bu ko soppi mu ne ma Seydina Ismaïl alayhi salaam ne ko est-ce xam nga kooku kan la mu ne ko déedéet xaw ma kan la de mu ne ko kooku mooy Ibrahima abi mooy Ibrahim sama baay man mii di sa borom kër di li lim ma wax noonu nag neen buntu kër gi naa ko garder mooy yow mii naa la jàpp bu baax soxna su baax nga naa la téye Allah gis nga. gis nga yonente yàlla yi nañ doon def alayhi salaatu wassalaam <laughs> mais bon Seydina Abdullah ibn Umar moom leneen ko leneen la gisoon <laughs> waaw bàyyam Seydina Umar ne ko <laughs> fasel mu ne non non non ko ah, fa abaytu ah. Umar dikkal yonente bi saa saa gis nañu riwaa imaamu Tirmidhi la ne fa zakartu man maa dem tuddal ko yonente bi saa loo koy boole mooy Seydina Umar daf koo wax moom itam mu dem fekk yonent bale woolu ko tamit mu ñëw tuddal ko ni mu demee ndax yonent bale saa saam yu bari da doon leerlu waaw yu bari nit dina wax da koy gëm de mais day woo comme ñu gisoon Abdallah ibn Amr ibn di ko kalaame kii dañ soxna ba pare mu bàyyi bi soxna si nekk di bi woor ak naafila guddi kese ah yonent bale da ko woolu wala mu ne xaar ko mu mu jox ko rendez këram dem fekk ko fa wax ak moom ne ko alam uxbar ndax nettaliwoon man kër yow da ngay julli guddi yi tey woor bëccëg yi mu ne ko ah wow loolu de moom laay def yow rasulallah sallallahu alayhi wasallam gis nga mooy nekkul ne gëmul Amr ibn al-As mais day leer bu tamit ngir dem loolu tamit noonu kese la fii moo tax riwaay yi nga gis fee mu wax Seydina Omar waaw wax na ko waaye moom it Abdullah ibn Omar mu dem tuddul ko Yonent bi saa saam Yonent bi saa saam ne ko yaa Abdallah ibn Omar ci riwaay Imam Tirmidhi yaa Abdallah ibn Omar talliq imra'ataka fasel sa soxna comme ni la ko sa baay digale voilà ndax yonent bi alayhi salaam xam na ne Seydina Omar euh, du nit koo xamante nii hawaa topp déedéet bu ñëwee ba ne nañu fase kii na fase soxnaam si xam na lu tax am na expérience nitu rabbaani la ko borom bi kese la te xam nañ huwal faawu yonent bi alayhi salaam yooyu yëpp xam na ko ci moom kenn du ko jàngal moom mi nga xam ne ci moom lay Seydina Omar jële xam ne kii mooy kan waaw xam na ne bu ñëwee ne kii na fase doomam ji na waaw na ndax moom xam na li tax te xam na danger yi ciy daj waaw yi tax ak la mu gis ci femme ba kooku diagnostic est juste et il faut appliquer nag la le remède te la remède c'est de laisser la la femme partir librement et dans kon nag mu daal di koy libérer <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu lii dañ ciy jànge mooy dégg birrul waalidayni bokk na kon ci li nga xamante ne mooy di baax jëmi sa waajur yi bu dee ndaw si dana eh, waajur wi yi nag xam nga waajuru góor yi la mais moo tax loolu boroom xam-xam yi ne nag bu dee femme eh, sa kii nag daa jëmatee feddale ko sa yaay parce que gisoon nañ xadiis bi nga xam ne yonent mari sa sa biñ ne ko kan laay gën a baaxe mu ne ummaka ñu ne waat kan mu ne uma ummaka sa yaay ñetti yoon ummaka sa yaay da ñeenteel mu ne ki nga xam ne mooy sa baay loolu nag daa tax boroom xam-xam yi am ci ñoom rahmatullah alayhi yu ne loolu kii baay bi lay wax waaye <laughs> sa yaay gën a tee yeel eh, eh, kii wati waaw te ni ko sa baay mën na la na eh, faseel sa yaay bu la waxee loolu defal waaw mais loolu il faut pas mu nekk tamit ci loo xamante ne loolu jara bàyyi xel la ci affaire u hawaa kese la teg affaire u banne ak tamit bañaate xeebaate waaw fekk paa moom ci boppam li tax mu ne faseel mooy dañoo may ba pare mu jàpp ne moo ñii du ñu ay nawle te fan la ko teg ci wàllu walla ñoom euh, dégg naa Kajoor lañ dëkk te ñun bon ñun da wala bokk waasu sàngam lañ bokk ñoom ay géer lañ te ñun ay géwél lañ wala ñoom ay géwél lañ ñun ay géer lañ ñoom ay ñeeño lañ façon caaxaat yooyu moom bu dee loolu taxul ñuy wax non loolu moom kenn du ci fase nit te nit doo ci topp nit ci loolu parce yaa ngi koy jàppale ci mooy yàlla waaw ndax borom bi da nga yéen <laughs> ida yonent bi sallallahu bu ngeen gisee ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ah bu ngeen gisee koo xam ne boobu idaara awtu idaara aytum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawiju yéen ñi yéen ñi yor jigéen ñi war nga nekk seen tuteur bu ngeen gisee góor boo xam ne gërëm ngeen naw ngeen li nga xam ne mooy diineem ak ay jikkoom na ngeen ko may soxla bu ñëwee ñaax leen waxul fenn day xool leen askanam fan la bokk est ce moom wala arab yi pur wala moom boo ci ajam yi la bokk ak loolu wala moom est ce que nangam ah déedéet ci mawaal yi la bokk wala ci ashraf yi waxul loolu ku ngeen gërëm diineem ak jikkoom waaw. léegi nag ku fi deful lool ci Seydina Omar moom noonu la ne parce que moo tax ba seytaane du ko jege yoon wu mu dugg quarante jours seytaane du ko dugg kooku xam nga ne mos. waxewul lulul li nga xamante ne li yonent li yonent bari saa saa wax ne na ci leen ñi ñi leen jiitoon muhaddis yi ñoo xam ne borom bi day wax ak ñoom te du ñu nekk ay yonent leen yenki wala ay xeetu xam-xam yu yaatu tey te te te xóot te nekkuñu wax ay yonent bu amee ci suñu xeet wi bu dul woon bu fi am lu dul kenn kese Omar lay doon mooy Omar mooy ci la bokk te mooy seen chef waaw kon nag wala man nañ ci seen chef yi radiyallahu anhu wa ardaahu kon koo xam nañ ne waxewul ay par parloo ay boddikante ci xeet déedéet daa wax ndax ko li mu gis ci sàmba xam ne kiita kaana Omar radiyallahu anhu mu ni ko Seydina Abdallah ibn Omar mii waxe mais sama baay Omar dafa nekkoon koo xam ne bu gisee dara bu nee yaakaar naa ne lii la boo koy vérifier muy lool waaw ci la waxoon ne ci la benn waaye romboon mu naan ko yow mii mu ne ko kaay waa ji ñëw <laughs> otaari mu naan ko yow mii boobu moytuwul su am jibarkat nga woon wala ñay njibar yaa leen doon jàppale yaa yoroon seen temple ak yooyu waaye mer quoi <laughs> eh, <laughs> waaw seen dëpp yaa yooyu ci woro seen xërëm yi yow nii suwaa ci ñoom yow ña def wala nga bokkoon ci yow ah waaye waaye ne ko waaw fii fii loolu am na <laughs> ci la ko doon wax naan ko ana lan la la jinni yotek ana lan mooy la gën yéemu ci la sa jinne ba loolu gisoon nañ ko ca hawaatiful jaan bi ñuy gis ci gàdd euh, siira bi euh, yi nga xam ne ñoo doon yëgle dikkub yonente bi alayhi salaatu wasallam gisoon nañ xadiis boobu rek waaw ñoom yaa sawaat waaw sawaat sawaat la sawaat du utaari utaari moo doon jaay yére ba Seydina Omar génnoon ci mbe ci ci buntu jàkka ja yonent sallallahu alayhi wasallam génn mu gis mu koy jaay mu ne ko jëndal yére bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko lii kenn du ko sol ku koy sol mooy ñi nga xam ne amuñu benn cër alaaxira kooku mooy otaat kii sawaat la woon waaw sawaat la tuddoon voilà mu ne ko lan la la sa jinne yi daal di sa xërëm yu mag yi sa sa sa sa sa sa sa sa sa xërëmkat yu jigéen yi nan la ban lañ ni njëkk bu gën a garaaw buñ la wax waaw ñu naan Eh, eh, amrun najih ah, eh, rajulun fasih aw loolu voilà moom mii la yaqulu laa ilaha illa kon loolu mooy moom noonu la meloon kon bu gisee kii ne bago mooy xam na lu tax moo tax yeneen i may sàssaan neewu fa sax di hésité dafa woolu mu tuddal ko lool mu ne ko fase ko comme li la sa baay wax ndax déglu li nga xamante ne nii mooy sa ndigalu waajur loolu daa bokk ci rafetal jëme ci woon te mooy ko nag ci xam ne am na ci xaqam la te xam na li tax mu koy def yow xamoo parce que yow li la li la li la omnibulé ah mooy sa amour sa cofeel sa bëggee day am ci femme boobu tax loolu lépp nëbbu la moom nag mu ngi sew gisoo waaw bu dee yoon moom da koo teg foo leer loolu la bu dee affaire par par loo wax waaw ñun dañoo juum waaw parce que kii ñu la may du taalibe Cheikh waaw. femme bi du taalibe cheikh kon nag faseer da ngay bañ ma lay wax waaw mooy moom du taalibe cheikh mooy waxu ne waa ji <laughs> radiyallahu anhu waxu ndaw si du julli du woor du daa yor jikko yu bon yooyu waxu ko du taalibe cheikh man na nit man na ba nga nekk taalibe cheikh radiyallahu anhu kabaax ah après yow léegi lan moo tax léegi yow damaa bëgg nag ah ñun nag gisante nañu waxtaan nag sa waajur yeeg sa ñoom nijaay sa ñoom yëpp waaw ah bi ñu gisee daal nee nañu ah yow Moodu mii ah moom ay taalibe yi la ñoo xamante ni ndigal rek la ñuy dox waaw ci ndigal rek barke Sëriñ Tuubaa waaw barke Sëriñ Tuubaa waaw léegi nag moo tax bi ñu gisee daal ci la ne daal ah waaw sa soxna sii nag ak ab sett la walla iyaazu billaah waaw ndax kat ñun yooyu yëpp jot ñu ko ci woon a xam waaye bi ñu ko xamee daal lañ ne daal lañ ji daal ne loolu moom ëpp naa def ñu ñu ñu suñu doom bi see koo xam ne ab sett la set mooy tiijaan la <laughs> loolu doom la loolu ab jargon la ci gaa yi <laughs> walla iyaadu billaah léegi nga ba dañ naan leen buur ah waajur bi waaw loolu de dégg nañ li ngeen dox waaye nag loolu mënuma koo doxe waaw waaw parce que loolu moom non seulement façon idée boobu bul may say parents di continuer noonu bul may benn mbindeef di continuer noonu di di xajjale xeetu yonent bi alayhi salaam parce que kii ci suñu tariixa la ku bokk ci tariixa bi kese lañ koy may ku bokk feneen kenn du ko may fan la l'islam fan la yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne dafa woote ngir fédérer nit ñi boole leen yéen ngeen ñëw di leen tàqale parce diw ci tariixa la bokk mu mel ni peste bu ñuy moytu wala alhamdulilah da ngay bañ ah man nag ah loolu lépp man de wax dëgg moom dinaa leen déggal ci waaye lépp loo xamante ne. gis naa ne daal dëppoowul ak li alquran jàngale mi ne inna akramakum inda allahi atqaakum waaw inna ja'alnaakum ya ayyuhan naas yéen nit ñi ñun ñoo leen bind def leen shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum xeet yi ñu def ñu wute wute yi différence yi am suñu biir borom bi nee na dañoo koo defal ngir ñu xamante ka na ragal yàlla fa yàlla nag mooy ki gën a ragal yàlla ci ñun ka gën tedd fa yàlla mooy ki gën ragal yàlla ci ñun comme que nag waxoo ma affaire ragal yàlla affaire jikko yu mu amee yoo xam ne jaarul yoon ma ma loolu sax ma comprendre waaye du loolu man loolu du ma ko def waaw loolu ngay def bu ko jàppale ci loolu ndax wa ta'awanu ala al birri wa taqwa dee leen jàppale wante ci mbaax ak ragal yàlla waaye wala ta'awanu ala al ismi wal udwan bu boobaa toll ngeen ndaw si waaw bu ko voilà diwéy baayam wala tarixa ba sàngam la bokk wala moom voilà ab tubaab la wa après bu def tubaab te mu tuub nag waaw mu tuub léegi loo bëgg ci parce que tubaab la rek faseel faseel yow xooloo sax est-ce que kii am nañ jikko yu baax non pël la yéen séeréer lool day day day kii manjaak la ne ah non il faut que ça soit affaire bi man amarakum bi ma'siyatillahi fala tuti'uhu yeneen may saa saa mee ku leen digal mooy yàlla ngeen bay te loolu mooy yàlla la waaw nan ngay gisee sa mbokku jullit ni yow di ko xeet di ko tuutal parce que fee la bokk loolu lan moo ko gën rëy ci bakkaar di xeebaan waaw waaw te suñu boroom waxoon ne la yasxar qawmun min qawm wax ko góor ñu wax ko jigéen bu génn ay nit di xeet di di saboter ñeneen ndax xanaa xanaa amaana ñooñu ñu nekk ñoo xam ne xayru ñoo gën min min ko gën bu dee jigéen ñi ñoo leen gën amaana ñoo leen gën te loolu boo ko la ci saboter jàpp ne bokkuñu kii doo nawloo al kufu fi diin nawloo wante ci diine la mais pas ay ci fii askan wi dañ bokk nangam ak nangam Seydina Bilal. radiyallahu anhu al al habashi al qurashi mawlaahu mais doomu say seeru Seydina Abdurrahman ibn Awf moo doon soxnaam est ce que ñooñu bu ñu jàppoon ñun li ñu jàpp dinañ ko ko may ñoom wala yàlla dañ naan mawlaa la mooy koo ne jaam la bu ñu libéré ñun du ñu ko may suñu doom est ce que wax nañ loolu ñu waroon war a def yonent bi saa saam doom moo wax non sëy bii du mën a ne kon nañ may caaxaan yooyu ñu nekk quoi wala yàlla li leer wala li leer voilà kon nag mu ngi noonu. mooy ndigal yooyu sa baay mën na la dafa teel mais il faut mu tegu ci loo xam ne lu gërëm loo yàlla gërëm loo yonent bi alayhi salaam sa yaay mën na la wax loolu comme sa baay parce que mu am na ñetti ak sa baay dóor ñëw voilà kon nag mu ngi noonu te bu dee nag teg nañ ko foo xam ne fu jaar yoon la même bu dee yow doom sa xol àndu ci na nga bësanteeg sa xol na def li ñu wax ndax loolu mooy rafetal jëme ci ñoom boo ko deful nag ah bu boobaa nag def nga loo xamante ne nii ah, la ci ñoom mooy eh, ñaawile jëme ci li nga xamante ne ñooy say waajur te loolu nag eh, ay problème yu rëy la comme ni ko xadiis yi nga xam ne moo ci tegu moom la ñuy gis insha allahu taala kon al imaamul xaafizu an-Nawawi